abdallah la tuddoon abdullahi ibn xudafata ibn qays ibn adi ibn sahd ibn saad ibn sahm alqurashiyu assahmi looloo doon turam muy abdallah la tuddoon di doomu ku ñuy wax xudaafa xudaafa di doomu ku ñuy wax qays qays du doomu ku ñuy wax adi Adi moom du doomi Saad Saad du doomi Sahm al-Qurashi mu bokkoon ci waa koju Quraysh as-Sahmi dañ ko wax Abu Hudhafa Abu Hudhafa wala Abu Hudhayfa ah, bokk na moom mi seydna abdallah ibn xudafa assahmi radiyallahu anhu min alsaabiqin al awwalin alladina daxalu fi lislaam bokk na dugg ci lislaam daal gëm yonent bi na sax ñu ne comme dem fi ca gàddaayu gàddaay gañ doon deme gàddaay ga nga xamante ne ci lañ doon deme fële di Éthiopie moom mii di Seydina Abdallah ibn Hudhafa daldi woon na fay dem as-Sahmi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa kene fekk woon na alhijra ilal xabasha bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo demoon ngir rawale seen diine kon ni leen ko alayhi salaatu wassalaam daldi woon digale daldi woon leen sant minal mustad'afiin am nañu ne fekk na ghazwatu badrin am nañu ne ginnaaw loolu fekke na ghazwatu badrin même bu dee ne ñenn ñi ah, comme ñoom imaam Muusa ibn Uqba bokkul ci ñun tudd waaye ku mel ni Seydina Abu Sa'id ibn Yunus ak imaam ibn mën da nañ fekke na bat radiyallahu taala anhu wa ardaa seydina abdallah ibn xudaafa mi imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi aley raxmatullaahi aleyhi nee na moom seydina abdallah ibn xudaafa comme boo demee ci siiratu ibn Hisham bi muy lim ñi nga xam ne ñoom la aleyhi salaatu wassalaam doon yónni ci buuru jamono ak njiit yi imaam ibn Isxaaq raxmatullah aleyhi mu ne wa ba'atha Abdallahi ibn Xudaafata as-Sahmi ila Kisra malikal malikil furs mu ne moom imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi daldi yónnee abdallah ibn xudaafa assahmi radiyallahu anhu ci kan ilaa kisra mu yónni ko ci kisra ngir mu yóbbul ko leetaram nekkoon malikul furs buuru les ibn Hurmuz naka noonu la ko imaam al Buxaari raxmatullah alayhi daldi solo ci baabu kitaabi nabii sallallahu alayhi wa sallam ila Kisra wa Qaysar bunt bi mu def ne yónnee mooy bind gu yonent mi alayhi salaatu salaam yónnee bataaxal lettre ila Kisra yónnee ko Kisra wa Qaysar ak César foofu noonu imaam al Buxaari daf ko solo xadiis boobu solo ko ci yoonu Seydina Abdallah ibn Abbaas radiyallahu taala anhuma mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa ba'atha bi kitaabihi ila Kisra ma Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi foofu Seydina Abdullah ibn Abbas ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa yónnee leetaram ba jox ko ki nga xamante ne nii mooy Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi radiyallahu anhu ila Kisra ngir mu yóbbul ko ci ki nga xam ne mooy Kesrowes di Kisra xadiis bi imaam at-Tabari daal dina koy solo ci taarixam ci riwaaya boo xam ne bu mursal la mu jëla ko ci seydina imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi ci yoonam la ko jële imaam at-Tabari moo ko solo moom solo na ko ne imaam ci yoonu imaam ibn Isxaaq mu jël ko ci sëriñam di Yaziid ibn Abi Habiib waaye xadiis boobu mursal foofu mursal la naka noonu imaam ibn Saad daal dina koy solo jële ko ci sëriñam di imaam al-Waaqidi alayhima rahmatullah solo na xadiis bi jële ko ci beneen yoon boo xam ne du yoonu imaam ibn Isxaaq waaye ci yoonu imaam al-Waaqidi Muhammad ibn Umar ibn Waaqidin al-Waaqidi al-jamii kon cosaano mbir mi mu ngi ci saxee imaamul Buxaari rahmatullah alayhi xadiisu imaam eh, at bi mu jëlee ci imaam Ibn Isxaaq boobu mursal la ah, léegi ana imaam at-Tabari nag ci ci ci ci ci riwaayam boobu noonu dafa tuddaale een mooy. contenu lettre bi li ci biir lettre bi tudd na ko ndax imaam al Buxaari rahmatullah alayhi tuddul li ci biir ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu commencé di yónnee li nga xam ne mooy lettre yi diggante umratul Hudaybiya di sulhul Hudaybiya la trêve de Hudaybiya ak fathu Makka lool mooy bu njëkk bi waxoon nañ la beneen partie bi mooy entre fan la bi mu newee Tabuk comme ni ñu ko gisee woon mu tànn ki nga xam ne mooy Seydina Abdallah ibn Hudhafa déglul riwaay imaam euh, al-Bukhari bi rahmatullah alayhi ci kitaabul Maghazi bu ñu fa jógee après ñu daal di ñëw ci riwaay imaam at-Tabari bi nga xam ne moom la jële ci imaam Ibn Ishaq mu jëla ko ci sëriñam Yazid ibn Abi Habib bi sanadin mursal imaam al-Buxaari rahmatullah alayhi dane xaddatanaa Isxaaq qaala xaddatanaa Yaquubu ibn Ibrahim qaala haddasanaa abii an Saalih an ibni Shihaab annahu qaala axbaranii Ubaydullah ibni Abdillah anna ibna Abbaasin axbarahu loolu mooy càllale Seydina imaam al-Haafiz al-Buxaari alayhi ridwaanu rabbaani mu ne haddasanaa Ishaaq mu ne nettale nañu isxaaq isxaaq bi mooy kan ibn ibrahim isxaaq di doomi ibrahim isxaaq ibn ibrahim foog naa léegi kenn dootu ko laaj huwa ibn rahawiya isxaaq ibn ibrahim ibn rahawiya am na ñu ne moom moo tax imaam al buxaari bind saxiix bi mu ne woon àndandoowu imaamu ahmadu ibn hanbal bu mag boob di imaamu ishaaq ibn rahawiya wala rahawi am nañu ne moom moo masa toog di jàngal ay taalibeem parmi ñoom imaamal buxaari yi ci taalibe yi la bokkoon mu joxe benn mébét ne mébétoon ne bu kenn ci ñoom daal di xooloon dajale ay xadiis yoo xam ne yu wér kese lañ def ko ci téere imaam al Buxaari rahmatullah alayhi ñu ne jàpp loolu ba tax moo tax mu bind li nga xamante ne nii mooy saxiixu imaamul Buxaari al jaami' bi nga xam ne moom la bind ma xam ne moo gën wér ginnaaw alquran wa laysa fil kutubi asaxu minhuma ba'da alqurani wa li hada quddima comme l'imam as-Suyuti rahmatullah alayhi amul ci téere yi lu leen gën a te bi gën a ci ñaar yooyu muy saxiixu imaamul buxaari ak saxiixu imaamu muslim ibn al-Hajjaj abul Husayn al-Qushayri an-Naysaburi bi gën a wér mooy bu imaamul buxaari tanaazama qawmun fil buxaari wa muslim fa qaalu ayuhuma yu fi lfadli kaana taqaddumu aw kama qaal fa qultu laqad faaqa albuxaariyu sixatan kama faaqa fi xusni sinaati muslimu lo comme la waykat ba wax mu ne nit ñi dafa am ñoo xam ne dañ doon xëccoo di discuter ana entre saxiix imaamul Buxaari rahmatullah alayhi ak saxiixu imaam Muslim ban moo gën wér nee na man ma départagé leen ma départagé leen ne leen laqad faaqal Buxaari yu sixatan bu dee côté wér imaamul Buxaari rahmatullah alayhi moo moo féete kaw ndax ay chartam condition yi muy teg ngir nangu xadiis moo gën a dur que li imaam Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullah alayhi teg te loolu boo demee ci muqaddima imaamu Muslim ibn al-Hajjaj di nga fa am lu gën a leer loolu fii du bërëb bi jab loolu taxu ñoo jóg waaye charte imaam al yi moo gën a tar loolu moo tax moom ay xadiisam moo féete kaw ci wàll gu wér waaye avantage boobu la am ci kaw saxiix imaam Muslim même bu dee ne saxiix imaam Muslim it saxiix la beneen waaye nag imaam muslim am na lu mu ko pëlee mu ne kama faaqa fi xusni sinaati muslim comme imaam muslim nag fi mu li mu ëppalee imaamul buxaari mooy ni mu nose ni mu nose téereem bi te loolu moom imaamu muslim ibn al ay way jële miracle jamono moo tax téere bi mu def ku ko doon wax imaam al-Hafiz ibn ba mu ko nee na maa ko exposé sama sëriñ yi ngir est ce que mën nañu tëggub téere comme ni ko imaam Muslim sa ni mu ko defee ñoom ñu ne manuñu ko hadis mukk laa ilaha illa moo tax mu ne moom moo féete kaw nag fi xusni sinaati ci rafetaayu ni mu nose téereem bi moom imaam Muslim ibn al waaye bu dee wér imaam al mooy ki gën a wér alayhima ridwaanu ar kon imaam léegi kon loolu bokk na ci wax yi ne looloo tax imaamul Buxaari rahmatullah daal di bind li nga xam ne mooy saxiix bi nooy wax jooju këne ki ko ki ko digaloon ki ko ki mébatoon loolu mooy seen sëriñ di imaam Isxaaq ibn Rahawayh àndandoowu imaamu Ahmad ibn Hanbal newoon àndandoowu imaamu Ahmad ibn Hanbal boroom ngir mi rahmatullahi alayhi ku siiw la nag moom imaam Ishaq ibn Rahawi c'est pas que euh, c'est vrai que mooy ci ñi nga xam ne xam-xamu xadiis yooyu kii ci même fiq sax même fiq boo kii da am na ay masala yu bari da ngay géeg ñu naan. Euh, lii mooy mazhabu Ishaq moom lii la wax en général nag mook imaam Ahmad du ñu soree ay wax waaye bari na masala yoo xamante ne bokkuñ ci ay idée bokkuñ ci ay avis waaw mooy euh, euh, c'est vrai que bu dee ñi nga xam ne ñoom dañuy yëngatu ci xadiis xam-xamu xadiis laa wax de ilmul xadiis waxuma di liir xadiis noonu rek di dem ndax lool man ngaa boo mooywul doo ci man ngay liir sa doo ci xam lu bari mais xam-xamu xadiis Seydina Isxaaq ibn Rahawayh ibn Rahawayh moom bokk na ci ñi nga xam ne ñu siiw lañu kon imaam al-Buxaari raxmatullaahi alayhi mu ne xaddasanaa Isxaaq mu ne ku ñu nettali mooy Isxaaq qaala xaddasanaa net mu ne nettali nañu Yaquub ibn Ibrahim di Yaaqub ibn Ibrahim qaala mu ne haddathana bokkul ak nag Yaaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi voilà Yaaqub ibn Ibrahim bokkul ak kii de kii mooy ibn Sa'd moom mu ne haddathana nettali nañu abi sama baay mooy Yaqub ibn Ibrahim Ibrahim an Salih mu jële ci Salih mooy ibn Kaysan Salih ibn Kaysan moom moo ko Saalih ibn Kaysaan moo ko nettali Saalih ibn Kaysaan an Saalih an ibn Shihaab moom moo jële ci Seydina Muhammad ibn Shihaab az-Zuhri Abu Bakr az-Zuhri radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne moom qaala axbarani ubaydillah ibn abdillah mu ne ubaydillah doomi abdillah moo ma nettali ne anna abd anna ibn abbaas kana sayyiduna ibn abbaas axbara moo ko nettali lan la imaam ibn abbaas nettali mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ba'atha bi kitaabihi ila kisra ma'a abdillah ibn hudhafa as-sahmi fa amarahu an yadfa'ahu ila azimi al-Bahrayn fa dafa'ahu azimu al-Bahrayn ila Kisra Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa dafa yónni bataaxalam leetaram ila Kisra ci Kisra jox ko kan Abdallah ibn Hudhafa as-Sahmi léegi mu ne ko mooy est-ce que Abdallah ibn Hudhafa radiyallahu anhu dafa ba ci Kisra jox ko ko loxo mais aan ah, déedéet daf ko wax mu yóbbu ko ci ki nga xam ne mooy azimul Bahrayn ki nga xam ne moo jiite woon Bahrayn te mooy al Munzir ibn Saawi al Abdi mu daal di ko koy jox moom la ko ne boo demee nga jox ko ko mooy mooy intermédiaire bi nga xam ne moom nga koy jox ngir mu joxal ma sama lettre man alayhi salaatu wasalaam Kisra euh, ndax xam nga. moom moom euh, mooy gaa yi ay gaa yu rëy la façon Kisra yi te pour sa lettre gina mën a dem boo ko joxee koo xam ne moom allié wam la azimu Bahrain mooy am na jàmm ak moom te Kisra jàpp na ne waa jooju moom ci domination la ne te muy kilifa nga jox ko ko te muy buur foofu Bahreïn mooy le Bahreïn gi ñu xam léegi voilà les Émirats zara euh, euh, euh, unis Bahreïn léegi mu ne ko nag kon nga jox ko azimu Bahreïn moom mu jox ko kële mu jox ko lan Kisra ndax ci noonu mooy koo xam ne lool lool bari na mooy ne nga jël lettre man nga toog fii en tant que particulier di bind président de la république nga jëloon sa lettre jox ko ministre boo xam ne man na koo gis te bu ko joxee dina ko liir loolu moo gën ëpp maanaa man ma ñëw rek jox ko ko waaye lii du ñàkk xikma bu ci ne moo tax alayhi salaatu salaam def ko ndax dinañ gis ñeneen ñi am na ñoo xam ne du ne moom saxaaba bi ci boppam moo dem ba foofu kon Seydina Abdallah ibn Hudhafa radiyallahu anhu daal di yonent bi alayhi salaam wax ko mu jox ko azim al-Bahrayn fa dafa'ahu azim al-Bahrayn ila Kisra jiitu Bahrayn daal di dem jox ko ki nga xam ne mooy Kisra ibn Hurmuz ah léegi riwaay imaam al-Bukhari bi rahmatullah alayhi waxul li ci biir. dane fa lamma qara'ahu mazzaqa Kisra moom naka la jot lettre bi mais liir na ci biir mu mer bu fut way ya kii xanaa xamul ne man maay Kisra laa ilaaha illallaah Kisra daal mooy gaayu gaayu rëy rek mu daal di xotti lettre bi ci saasi waaw fa lamma qaraa da koo liir mazzaqa mu daal di koy teet ne ko teet waaw ne ko teet teg fële waaw xotti lettre bu alayhi salaatu wassalaam wa fi takabbure nekk ci ci rëy rëy loom ah mu ne fa xasibtu anna ibn al-Musayyib fa xasibtu imaam az-Zuhri ne man jàpp naa yaakaar naa ne ibn al-Musayyib dégg naa dafa ne imaam ibn al dégg naa ko mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi ko xabaaru kënees Kisra dafa xotti leetaram ba mu ko dikkalee fa daa alayhim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yumazzaqu kulla mumazzaq yonent bi salaam dafa ñaan kisraawa ki nguuram ñu daldi leen daggaate kulla mumazzaqin gépp daggaate def leen ay morso comme niñ def leen ram léegi loolu mooy kon riwaaya imaam al Buxaari rahmatullah aleyhi léegi nañ ñëw ci imaamu Tabari riwaayam bi nga xam ne saxiix mursal la boo xam ne àggul ci saxaaba bi mooy tudduñ ban saxaaba la ko jële déglul li imaam Ibn Jarir at-Tabari wax ci taar taarixam bi muy tudd xew-xew yi xew ci sixième année bi ndax yónni lettre yi bul fàtte nee nañ la mu ngi commencé fa nga xamante ne nii mooy lan Xudaybiya sulxul Xudaybiya sa sulxul Xudaybiya ca sixième année ba ca fin ba la xewoon après ba mu fa jógee ci jamono jooju ba ak entre foofu intervalle foofu ak fathu Makka ci la alayhi salaatu wassalaam di ko yónni vague ay lettre di ko yónni ci umara yi ak ñi nga xam ne ñooy muluk imaam ibn Jarir waaye moom imaam ibn euh, al-Waaqidi mu kii moom dane moom ci septième année bi la voilà ci la yónni woon ki nga xam ne mooy Abdallah ibn Hudhafa ci septième année bi te loolu la imaam ibn Sa'd jële moom it ci sëriñam bi di imaam Muhammad ibn Umar ibn Waaqid al-Waaqidi rahmatullah ala al kon imaam ibn Jarir at-Tabari rahmatullahi alayhi mu daal di wax ci mu ne haddathana Ahmad ibn Humayd qaala haddathana Salama qaala xaddatana ibnu isxaaq an yaziid ibn abi xabiib moom imaam ibn jariir at-tabari mu ne xaddatana nettali na wa ahmad ibn xumayd suñu sëriñ moo ñu nettali di ahmad doomi xumayd qaala mu ne xaddatana nettali nañu salamatu salama qaala mu ne xaddatana nettali nañu ibn isxaaq di muhammad ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi alayhima an yaziid mu jële ci yaziid ibn kan ibn doomi abi habib moom yàgg nañ koo gis annahu qaala mu ne moo tax mursal la ci moom la yem sëriñu imaam ibn isxaaq mu ne wa ba'atha yonent bi alayhi salaatu wa salaam yónni abdallahi ibn hudhafa ibn qays ibn adi ibn sa'd ibn sahm ila kisra ibn hurmuz mu ne wa ba'atha mu yónni ah. yonent mi aleyhi salaatu wassalaam Abdallah ibn Hudhafa Seydina Abdallah ibn Hudhafa ibn Qays di doomu Qays ibn Adiy ibn Sa'd ibn Sahm ila Kisra yónni ko ci Kisra ibn Hurmuz di Kisra ibn Hurmuz voilà muy Kisra di doomu Hormuz voilà ci moom la ko yónni woon léegi ba mu fa demee mu ne moom euh, euh, sëriñu imaam ibn Isxaaq bi raxmatullah aley wa kataba maahu téere ba la mu ko yónni woon lettre ba lii la ci bind bismillaahir raxmaanir min muhammadin rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila kisra azimir faris salaamun ala man ittaba'a al-huda wa amana billahi wa rasulihi wa shahida an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam wa ad'uka bi du'a'illah fa inni ana rasulullahi ila an-nasi kaffa li undira li undira man kaana hayyan wa yahiqqa al-qawlu ala al-kaafiriin fa in tuslim taslam wa in atayta wa in abayta fa inna ismal majuusi aleyk lii moo nekkoon contenu wu lettre bi yonent mi aleyhi salaatu salaam daf ne bismillahi rahmaani rahiim bismillah ci turu ku ñuy allah di borom bi subhaanahu wa taala ar rahmaani mi nga xam ne arraxiimi te yërmandeem daldi yaatu sa dab lépp mu ne ci moom lay tàmbalee mooy loolu mooy sunna comme ni ñu ko waxe yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kaana yabda'u bi sanaa'i ala waxoon nañ la xadiis ba wérul waaye loolu dëgg la contenu bi dëgg la kullu amrin bi baalin laa yubda'u bi bi bismillah fa huwa abtar aw kama qaala alayhi salaatu wassalaam bépp mbir boo xamante ne bu am solo la boo ci turu yàlla fa huwa abtar mooy dafa dog fa huwa aqta mooy loolu dafa dog abtar waaye waxoon nañu la loolu même bu dee wérul waaye boo xoolee alquran loolu la tàmbalee te yonent bi aleyhi salaatu wasalaam lettre mi noonu la ko doon tàmbalee te bu doon ba tamit tudd borom bi subhaanahu wa ak bàkk ko ak kañ ko ci la doon tàmbalee door a teg li muy wax julli ci boppam ne amma ba'd <laughs> ci xutba kon kom niñ ko gise fii kon bismillaahir rahmaanir rahiim ci biiru lettre bi mooy en-tête bi min Muhammadin lettre bii loolu la mooy booy bind lettre fokk ñu xam yow yaay kan bala ngaa wax ndax doo bindub lettre ba pare waa ji xamul yaay kan loolu moo tax lettre boo gis moo xam lettre de motivation wala yooyu mooy turu kiy bind lettre bi da ciy ne da ciy ne mu ne min muhammadin lettre bii de ngi jóge ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulullah di ndawul yàlla ilaa kisra maa la ko adressé yow kisra mi nga xamante ne yaay kilifaay perse yow mi nga xam ne yaay kilifay perse yi azimur rum allah bu ñëwee ci njàngat yi ginnaaw lettre yépp ak ñi mu yónni yépp incha allah dinañ gis njàngat yi incha allah moo tax jarul ñuy attardé ci côté bi kon jamono ji yow kilifaay romain non perse salaamun ala man ittaba al huda jàmm mu ngi te yal na jàmm nekk ci képp koo xamante ne nii dafa topp li nga xam ne al huda mooy njub wa amana billahi wa rasulihi mu gëm buur yàlla gëm ndawam bi sallallahu wa sallam wa shahida an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika la mu daal di gis nga kalimatu tawhid ni mu amee solo ak wéetali yàlla solo gi ci ne mu daal di koy feddaleel li nga xamante ne mooy nee na amana wa rasuli waaye mu ne mu ne mu ne wa shahida mu seede an laa ilaha amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg illa ku dul buur wahdahu moom képp wéetal ko la sharika la amul associé amul luñ koy booleel wa anna muhammadan te sayyiduna muhammad abduhu jaamam la sallallahu alayhi wa sallam wa rasuluhu te ndawam la mooy foog nga gëm ko seede loolu te bala nga koo gëm foog seede ko ba pare mu ne wa ad'u ko ginnaaw lool wa ad'u ko maa ngi lay woo yow Kisra ibn Hurmuz bi du'a illah di la woo jëme ci li nga xam ne mooy li buur yàlla woote lu ñu ngir ñu jëme ci muy kalimatu tawxiid wéetal ko moom borom bi subhaanahu wa taala muy woote jëme ci lislaam wa man axsanu qawlan min almuslimiin suñu borom nee na wa man axsanu qawlan kenn ginu la rafet kaddu mimman ci ki nga xam ne daa ila Allah day woote jëme ci yàlla moo tax ñi nga xam ne dañuy def le tout ngir di leeral jullit ñi nga xam ne jotuñoo am xam-xam yi leen war ñu leen koy leeral ngir ñu xam li leen seen boroom teg waaye di ko leeral ba ñi nga xam ne gëmuñu sax di leen ci woo jëme ñooñu ñoo gën lu ñu masa wax ñoo gën ci yitte yu mën a nekk moo tax mu ne wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila te loolu mooy kàddu gi gën gi alayhi ma sa mu ne man li gën li nga xam ne moom laa wax ak yonent yi ma jiitoon alayhi salaatu wassalaam mooy laa ilaha illa mooy ahsanul qawl ndax kuy woote jëme ci yàlla mooy dangay woote jëme ci wéetal ko waaw xuraafaat yeeg bokkaale yeeg waaw dinañu gëm yàlla dinañ nekk jullit waaye nag fokk ñu boole ci suñu yi maam ne woon ak te yi maam ne woon di ay xërëm yu xaraam yooyu yépp fokk nga nangu cee deñ d'abord laa ilaha illallah dangay màbb li ne woon ba pare door a mën a sàmm ndax miir boo xam ne danga ñëw tabax bu daanu nga ñëw bëgg a ñëw rekk tabax ci kaw noonu saa nga déblee ko dindi gravaay mën a gas taxawal fondement bu baax boo fa tabaxee xam nga ne sa tabax boobu du baax kon laa ilaha illa allah loolu ngay njëkke mu ne kon ci loolu laa lay woo yow kisra fa inni ana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila nnaasi kaafa fa inni man alayhi salaatu wassalaam rasulullah man ndaw yàlla laa ilan naasi ci nit ñi jëm ci nit ñi kaafa mboolem seen dans quel li undira man kaana hayyan wa yahiqqa al ala al ngir ma xupp képp koo xamante ne mu ngi dund mooy ndax moom bashiran wa nadhiran la inna arsal wama arsalnaaka illaa kaffatan linnaasi bashiran wa nadhira loolu la alxuraan wax yónnewuñ la lu dul ci ñépp bashiran ngay bégle wa nadhiran di xuppe ndax nit lool la de yooyu ci lay deme janaaxay rajaa xawfan rajan maahu goo ngay àndal ci ngay naawe jëm ci sa boroom mooy nit il faut nga koy buy def ay effort nga koy yëgal na sa effort yi am na loo xamant buur yàlla nee na ku def lii de sopp naa jëf ji ngay jëf te sax nee na sax dina récompenser ku def lii te dina ko may ngërëmam ci ñu mënaan radiyallahu ta'ala anhum wa radu an dhalika liman khashiya rabbah buur yàlla kontaan na ci ñoom gërëm na leen ñoom it gërëm nañ li leen seen boroom fay mu ne daalika lii aljana jii ma wax fii liman xashiya rabba mu ngi ñeel ak yër na mbëne ki nga xam ne moo ëpp aljana ak la ca biir li man ñeel na ki nga xam ne xashiya dafa ragal rabbahu boroomam subhaanahu wa kon mu ne kon xuppaate bi lool la moo tax doo ci jengal benn koo xamante ne moom lépp day day day xemmeem loo nit ñi di leen gëmloo ne garaawul yërmande yàlla ni mu tollu di leen wax lool kese ba gaa tax di def lu leen neex kooku ku mel noonu ñaanal ko te xam ne kooku matul kooku matul waaye it koo xam ne tout le mu ngi fàttali nit ñi mbugalu yàlla lu waay def sax mu ne mbugalum yàlla mu tar mi bu dalee sa kaw jamais mu wax yërmande yàlla gu yaatu gi kooku it yërëm ko te xam ne noonu la mel ñaanal ko te xam ne kooku matul booy ut royukaay utal koo xam ne koo xam ne boo koy roy du moom sax ngay roy waaye alayhi salaatu wassalaam mi muy taxawe palaasam moom ngay roy à travers moom mooy koo xam ne day boole naji naziran wa day boole li nga xam ne mooy bishaara gi ak nizaara gi waaw muy bashiran wa nadira ñaar yooyu ngay boole kon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne wax ko loolu li undhira man kaana hayyan ngir ma daldi yee xëpp man kaana hayyan képp koo xamante ne mu ngi dund wa yahiqqa al qawlu ala al kaafiriin ku weddi nag waxu suñu boroom jamoom jiitu na te dina dëggu ci kawam mooy lan la am la ann jahannama min al jinnati wan naasi ajma'in mooy euh, euh, mooy la man ittabaaka yow iblis ku la topp waat naa ne dinaa feesal safara ci nit ñi la topp ak jinne yi waaw innal ladina kafaru min ahlil kitaabi wal mushrikiina fi naari jahannama xaalidiina fiihaa ulaa'ika hum sharrul bariyya loolu bari na ci alxuraan ñi nga xam ne dañoo weddi bokk ci les gens du livre ak mushrikuuna yi polythéistes yi ak athées yi gëmul dara mu ne ñoo ñépp fii naari jahannama ci safanaaw jahannama lañuy lañuy teere yi bu ñu deewee ak loolu xaalidiina fiha fa la ñuy sax mu ne ulaa'ika hum sharrul bariyya ñoo yées ci li yàlla bind ñoo yées ci mbindeef kon wa yahiqqal qawlu ku we weddi nag ba deewe kéefër kàddu borom bi mu wax noonu dina dugg ci sa kaw loolu aaya la ci suuratu yaasiin yaasiin ba'da a'uuzu billaahi minash shaytaanir rajiim bismillahi irrahmani irrahim yaasiin walqur'aani alxakim innaka la min almursalin ala siraatin mustaqim tanziilan aziizir rahiim litundira qawman maa undira aabaa'uhum fahum gaafiluun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum laa yu'minuun inna ja'alna fi anaqi maghlalan ila akhir al hadith ila akhir al aya kon loolu mooy wa yahiqq al qawlu ala al kafirin litunzira man kaana hayyan wa yahiqq al qawlu ala al kafirin loolu la wax nii ne man dañ maa yónni yow Kisra li unzira ci nit ñépp li unzira man kaana hayyan wa yahiqq al qawlu ala al kafirin mu ne ko nag fa in tuslim taslam boo yow Kisra boo duggee ci lislaam nekk jullit mucc nga taslam in tuslim taslam waaw boo tuubee rek dinga mucc mooy loolu buur yàlla ne ko gëmul mbugalam dal ko bu ku dugg ci lislaam pare nga ci waaye wa in abayta boo bañee fa inna ismal majuusi aleyk waaw loolu gis nga lool ci balaaxal <laughs> lii nii côté balaaxalu am solo la mu ne ko boo bañee nag fa inna ismal majuusi aleyk boo bañee waxu ko boo bañee yow ñu mbugal la non <laughs> gis nga tamit la communication ndax gis nga ni mu commencé azimu fa azimul furs azimu faris azimu furs mu woo Kisra ne azimu furs mooy kilifaay perse yi mu ñëw fi muy jeexale xam nga buur yàlla na ne buur yàlla man dañ maa yónni ci nit ñépp man alayhi salaatu wassalaam ngir ma xupp képp kuy dund waaye wa yahiqqal qawlu ala kaafiriin mooy wax joo jële waaye bi mu ñëwee ba koy wax dana ko fa in tuslim taslam boo gëmee nag jébbalu dugg ci lislaam yow mucc nga wa in abayta boo bañee fa alay fa inna ismal yëgal ne bàkkaaru majus yi day nekk sa kaw Allahu neewu ko yow booy bañ safar nga jëm yow mais wax na ko loo xam ne euh, en tant que kilifa mooy da mooy da am looy wax ak moom même bu dee yonent bi alayhi salaam mooy sangub ñépp mais moo jàngal al moom mi nga xamante ne moo jàngal ay teggin képp koo xam ne daggitu teggin a ngi ci yow ci moom lu tukkee moom alayhi salaatu wassalaam mu ne ko boo boo bañee nag boo bañee bàkkaari majuusi mooy sa taalibe yi romain yi fii perse yi ndax dañuy topp seen kilifa yi lañuy topp moo tax waqa ñu gis alxuraan wa qaala al mala'u min qawmi yonent alayhi salaatu wassalaam mooy dégg dégg bu ñu wootee ñay protester ko wax mooy kilifa ya ndax ñoom ñooy porte parole ñi nga xam ne ñooy am ministre moo tax mu ne ko boo bañee nag li nga xamante ne mooy ismal majuus muy bàkkaari zoroastrien yi kaw bàkkaaru zoroastrien yi dañuy nekk day nekk sa kaw yow Kisra ibn Hurmuz loolu la leetre bi loolu la ki nga xamante ne ni mooy riwaaye kon imaam ibn Isaaq bi loolu la wax ne loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam bind Kisra léegi nag lan mooy suite bi xam nga imaam ibn imaam al Buxaari rahmatullahi alayhi ci ci xadiisam bi wax nañu ko nañ déglu fii mu ne fa lamma qara'ahu shaqqa bi nga xam ne ci la ko Kisra liir xadis bale wax nañu kan moo ko yóbbu mooy du ah, Seydina Abdallah ibn Hudhafa moo dem ba ci Kisra ne ko Kisra am mais azimu Bahrain la ko jox bi mu demee foofu mu ne fa lamma qara'ahu shaqqa naka la ko Kisra ñu liiral ko ko mooy arab lañ ko bindee mooy buur yi dañuy am ay interprète comme niñ koy gisee comme niñ koy gisee day am ay ñoo xam ne ñooy nekk interprète seen interpret voilà loolu dip yaay def diplomatie ak booy xool euh, médias yi rek di gis président yi bu demee foo xam ne bokkuñoo ñoom làng nga gis ku nekk am koo xam ne lay toog ci wet gi soit di leen interpréter wala ku nekk am sa interprète ah Kisra liiral ko mbir mi mu liir ko daal di xotti lettre bi falayem déedéet mu ne wa qaala yaktubu ilayya bi hada wa huwa <laughs> mu teg ci ne mais kii bind lii yaktubu ilayya bi hada moom damay bind lii di ma wax mel ni koy wax koo xam ne benn lam daal te li ma ci gën a metti man Kisra man Kisra bi ma doon am mbindeef mu set ñemee taxaw naan ma kaay dugg ci li ma ne man Kisra mais yaktubu ilayya hada mais damay bind lii wa huwa ta moom ma bind lettre bi abdi sama jaam la man Kisra <laughs> subhaanallah ndax c'est que boobu nag lañ amoon hmm. mooy ces puissances là te mentalité boobu ba léegi moo am de. bu kenn foog ne dara changé na. gis nga ni Kisra jàppe woon ne ndax ñoom dañu jàppoon ne arab yi mooy peuple bu bokkul ak ñoom par exemple kii nu mu tudd waa euh, waa Perse comme que puissance la ñoo ñoo Romains ñoo doon les deux grandes puissances gis ca xulibatir Rum fi adna al ard wa hum min ba'di ghalabihim min ba'di ghalabihim sa sayaghlibun ca ghulibati ruum mooy ruuma yi ak perse la woon ñoo ne woon deux grandes puissances jamono jooju perse mooy kii day gañe tey keneen ki gañe te lool dinañ gën a gis buñ ñëwee ci leetre bi yonent bi aleyhi salaatu salaam yónnee ilaa Qaysar azimur Rum bi mu yónnee César Hiraql azimur Rum na woon kilifaay romain yi eh, mooy ñoom dañoo mas a jàpp ne araab yi du peuple dara ñoom non seulement seen dëkk ba dara amu fa ab ndàndof kii la désert bu bon la boo xam ne ay kaw kaw yu xamul ci civilisation naa dañoo fa ne mentalité boobu lañ amoon moo tax te ñoom comme que dañoo bari woon ñoo xam ne dañ leen a nappoon ci arab yi ci réew yi jege perse ak yooyu moo tax ay yaman yooyu ñoom dañ fa Kisra dafa amoon ku fa toogal mu noot yaman koo xam ne moo ko fa toogal Bahrain ka fa ne ci waawi Kisra lay dox léegi imaginer mu dégg koo xam ne moom ca ca fa gën a sori ca réewu arab ya fa ñu naan Makka fa la ne ñu naan déet mu ne moom yonent la ci soo xamante ne man Kisra maa sama autorité lay dox koo xam ne c'est sous mon autorité autorité ci lay dox en plus mu may bind ni naan ma ay duggal ci kii boo duggul yow bàkkaar kii mu ne yaktubu ilayya hada wa huwa abdi mais kii daf may bind lii tam moom sama jaam la comme ni yépp nekk samay jaam man muy mentalité jabaabire yi loolu mooy mentalité jabaabire yi ñoom ñi nga xamante ne ni duñu dañ ci kaw suuf di xalaate noonu moo tax boo seetloo ba léegi te lool jamono yépp la mucc ci kurul man rahimallah kurul ku sa borom yëra xam nga ne moos jamono jii ñu ne kan moo fi ne americain yi nga foog ne yow américains yi jàpp nañ ne seen bakkan ak bakkanu sénégalais benn la loolu sénégalais ci boppam xam nañ ko bu dofut bu ne wala ngay dof dof lu xam nga ne yow américain bi jàppul ne yéen a yem ay droit international yi ay waxi caaxaan na rek gis ngeen George Bush la mu fi defoon euh, doxal doxal benn kii boo xam ne pour réew yi pour réew yi kenn réew yoo xam ne dañuy d'accord que ne benn cour pénale internationale du mën a jàpp benn du ñu mën a arrêté ci seenum réew benn américain boo xamante ne cour penal international da koy topp ndax militaires yi ñu ci exaction yañ def Irak walla feneen pays yu bari si foofu militaire americain même bu ko cour pénale di seet bu ñëwee foofu du ko extradé laaye loolu ñépp xam nañ ko di te budul dara. l'américain ci boppam noonu lañ ko yare yaak ñi ci des ci monde bi yemu ngeen ndax lan puissance yi ñu nekk première puissance gi ñu nekk moo tax mentalité boobu deñul ba ci pauvres yi sax entre les pauvres même entre les pauvres da ngay gis mentalité boobu xam nga wolof yi muy sénégalais yi ni ñu xeebe ñi nga xam ne jàppuñ ne mukk ñoo gabone bi benn lañu non moo tax moo ñàkk la wax te c'est extrêmement péjoratif fu ñu leen gisee jàpp ne gars yi mën nañ leen a jàll di leen jëw ci seen làkk yi bu dee ñaari worof yu toog lañ gars bi duñu xam li ñuy wax ndax lan ñooñu dañoo yoru yarub l'islam moo tax yow bu dee ne entre pauvres yi ñoo mel noonu ku ci tane kenn foog ne yaa ko gën ku ne di xool jumbaxu boppam jàpp ne moo gën taaru leneen yi ki nga xam ne yàlla da koo may kàttanu gàttan ci biti mu jiite àddina bi kooku lan ngay xalaat ci waa jooju bu ko l'islam yarul mentalité boobu lay yor lool moo tax esprit boo gisee ñu bari occidentaux yi pare moo tax gis nga fii mën nañ si rey ah, en boobu lañ yor entre tiers monde actualité yi ngay gis ci télé yi boo koy seet di ko waxuma ñëw rek di xool noonu xoolu bañ a seetantal xoolu seetantal boo koy def danga ciy jàng ne ah premièrement mooy information boo xoolee dañ koy traité nga xam ne ñépp yemuñu xoolal exemple bu ndaw bés boo xamante ne attentat dafa am fenn jàppal fenn ci pays occidental mais ONU dina condamné nga gis gars yi condamné Nations Unies mais télé yëpp foo jàpp loolu la ñuy wax couverture médiatique boo xamante ne kenn du xam ni mu toll léeg-léeg nga gis édition spéciale yi bu dee France BFM TV ñépp édition euh, euh, euh, France Info ñépp édition spéciale ndax lan dañoo rey trois personnes wala lool ci ab attentat mais bu dee euh, burki bi xew naa Faso keroog ci restaurant boobu nga xam ne restaurant ay turc la soriwul ak fa attentat bu njëkkoon a am 2016 mais am na ñu ci faatu ñu bari ñoo ëpp ñu faatu jamono mais jour boobu noonu ku mel ni ay européens ak yooyu mais tudduñu ko sax. tudduñu ko sax ci seen titre yi tudduñu ko mais tudduñu ko sax du tout biñ ko commencé tudd mooy bañ yégee ñu ne am na ci ñu ngi naan am na benn français bu ci faatu ci lañ ko commencé tudd xoolal liy xaw fële Myanmar ba Birmanie temps yi lañ commencé ñépp di ci wax mais sinon début bi mu ngi mel ni affaire bi tey la xew non affaire bi ba mu yàggee xew ñoom ci seen bopp tubaab bi ñoo naan la 1982 lañ lañu lañu ne ñooñu dootuñu am nationalité la waa buur ma muy Birmanie seen armée kàccoor yooyu da bouddhiste yu bon yooyu daal di wax ne jullit ña fa ne nangu seen nationalité ñu nekk ay apatride ne leen bu bokku ngeen ci dëkk bi ci réew mi 1982 depuis avant boobu la gars yi ndax bañ amee indépendance. la leen gars yi commencé bundu naan ñoom dañ doon jàppale ñii dëkkuñ ci réew mi Bangladesh lañ dëkk ndax ay julli lañ te dëkk bi ay bouddhiste rek a fi war a dëkk mais loolu ay 1947 la commencé ñooñu ci lañ mës dëkk waaye nag comme que fan yi gars yi commencé nag di ci wane ay reportage ak lu ne nga foog ne léegi la xew mais ñooñu loolu la dafa gën a takkarnaasi mais avant internet ak yooyu gaa yi yàgg nañoo dund ci li nga xamante ne mooy safaraay yi nga xam ne ñooy albuudiyiin alxaaqidiin almushrikiin alkuffaar alayhim la'aa'inullahi almutataaliya mooy ñooñu ci rek mooy xoola couverture médiatique bi ni mu ni mu diffé ni mu différencier woo entre lool ak bu dara xewee ak ak ak ak bu dara xewee ci pays occidental moo tax affaire yi mentalité boobu la moom la Qaysar yor ndax gaa yi fële fu sori la il voit tiers monde ya fay xew yooyu ay inondation day am Freetown fële keroog mais ña fa dee man manu manu ko est-ce que pour ay milliers de personnes tuuti lañ ci wax mu jeex mel ni c'est flash mais bu xewoon nga ne ma non parce que lii France la xew te journal France non bu xewoon Australie ndax ñooy ay tubaab lañ ca tubaab ya ay édition spéciale lañ ciy def loolu moom ñépp xam nañu ko ndax xam nga ne loolu mooy mentalité koo xamante ne nii ak lu man di woote ci humanisme ay droits de l'homme ak xam ngeen ne droits de l'homme devant ay ay toutes tous les hommes xaw ma nes égaux devant la loi loolu waxi caaxaan la loolu c'est entre ñoom ndax esprit loi yooyu bañ koy wax temps yooyu ñu ngi doon def colonisation di traite négrière te temps ñoom ñoo doon wax yooyu noonu ña ko doon wax ñoo mën a toog ne nit ñépp ñooy ñoo droit ñoom dañuy juddu yem naka la ñuy ñoo même personne yi dem Afrique yooy di jënd gaay di leen jaay ko nga ne jàpp na ne ñii ñoo ñoo ma yem déedéet Kisra nag dama la bëgg a wax nga xam ne loolu du dekkul loo xam ne lu fi jóge la. loolu jógewu fi mu ngi fi ba léegi moo tax qatlum ri'in fi ghabatin jarimatun la tughfar wa qatlu sha'bin aminin mas'alatun fi Hanama voilà qatlu mri'in fi ghadati rey bakkanu occidental ci àll yu sori ya àllu ba ca àllu Brazzaville ba loolu jarimatun la tughtafa yée ca àllub Amazonie ba nga ray fab nasaraan ab occidental loolu bàkkaar la boo xam ne yow mi ko def kenn du la ko jéggal laa ilaha illa kenn du la ko jéggal waaye nag wa qatlu sha'bin aminin boo fi rayoon ab peuple nga décimer leen ñoo xam ne du ñuy tubaab yeneen peuple yi moom dara loolu moom yi masalatun lool masala la moo xam ne fiiha nazar am na luñ ciy seet garaawul ah ay gis coalition internationale yi dem ci réewu jullit yi ne dañuy xeex ay terroriste bombarder ay village même yow boo nee waaye ab terroriste a nekk seen biir est-ce que tax na nga bombarder faat ay bakkan ndax benn nit te boo bu ñu waxee ne affaire ba amul bombarder hôpital comme ni muy xawee Irak temps yi ak Syrie bombardé hôpital tël gaaya dee ñu ne bavure voilà loolu mooy mas'alatun fiha waaye bés boo fi bés booy dof dof lu barayu américain ci àll bi kenn du la ne kooku dafa juum déedéet dañuy mobiliser waxuma la ñoom réew mañ ko defee lañu naan ñooñu autorité yooyu nañu gaaw teg loxo extrader ñu ko ñun américains yi nu mu gën a gaawe on veut sa soo extradition le plus vite possible xam nga ne bakkan yooyu yemuñu de selon ñoom Kisra ibn Hurmuz min al moom it loolu la jàppoon esprit boobu la amoon rawatina surtout jamono yooyu nga xam ne monarque interne absolu ngay doon mooy yow ñoom dañuy am droit de vie ou de mort ci bakkanu nit ñi waa ku mel noonu xoolal fi euh, mu jàpp ki ñi mu jàpp ne du ñu ay jaamam lañ ñii ay ay ay moins que rien lañu ndax loolu lañ jàppoon arab yi ñii nii duñu lenn am ci ñoom ko yónni lettre di ko wax duggal ci l'islam ak topp ma mu mer naan yaktubu ilayya hada wa huwa abdi way mais kii de lii na may bind tamoon sama la ci saase mu ne summa kataba kisra ila bazan wa huwa na'ibuhu ala al-yaman ci saase kisra bind ca ka nga xam ne moo ko toogal yaman waxoon naa la yaman moo fa moomoon tamit ka ko toogal yaman tuddoon Bazin mu yónni ko foofu ne ko lan la ko wax mooy wa huwa ta kooku naibuhu mooy ko ko toogaloon ala li ca yaman ndax moo di moo moo moo ci autorité la yaman ne woon moom Kisra ma nekkoon fële ca Perse ba mu ko yónnee ana lan la ko wax yan instruction la jox ko ko toogal yaman moom mi nga xam ne mooy Kisra nga xam ne ñu ngi ko doon woowe ñoom ci romain yi shahansha muy malikul muluk ci perse shahansha mooy malikul muluk ana lan la kon Kisra mi nga xam ne jàppoon nañ ne te moom lañ doon wax Kisra shahanshah malikur muluk